waaw nga xamante ne nii moom euh, ci ban lañ ko doon defare ba pare daal di koy lakk mooy poterie yi rek voilà façon poterie yi nga xam ne day mujj ñu lakk ko comme euh, nda ndaa yi façon ndaa yooyu nga xam ne poterie yi jaar yi yu mel noonu Seydina Anas radiyallahu taala anhu nee na Ukaydir <laughs> Ukaydiru duuma <laughs> Ukaydir Ukaydir xam nga Ukaydir ah <laughs> duumatun ah ah bokk na ci xare yonente bay saa saam Ukaydir ma la yónni woon Seydina Xaalid ibn Walid ah Ukaydiru duuma moom Seydina Anas radiyallahu anhu nee na jox na yonente bay saa salaam benn jarra waaw ah? boo xam ne moom la ko jox comme cadeau waaw kon loolu lu ama am solo la bokk na ci nga xamante ni kon yonente bay saa salaam eh, eh, amoon na ci waaw te tamit bokkoon na ci yi nga xam ne saxaaba yi dañ ci doon def seen sàngara yi ah <laughs> nga xam moo la fay naa jaabir bi mu ne yonent way saa salaam bi mu ne ay wa tuur leen ko waaw toj leen jiraar yi waaw Seyna Anas surtout naa Anas mu ne bi nga xam ne ci la euh, kii bi wane ne ay kere sàngara bi mu ñëwee nee na ñu wax ma wax ko Seydina Abu Talha mu ne ma yaa Anas kum ilaa haadihi al-jiraar faksirhaa waaw waaw mu ne ma Anas fa aksirhaa jógal ci njaq yi mooy njaq wolof njaq la koy wax yi nga xam ne ci lañ def suñu sàngara yi nga daal di koy duur mu daanu tojal mu dem waaw <laughs> waaw dóoral mu jàll na kon nag loolu eh, eh, lu am am solo bokk na ci alxilaab alxilaab boobu façon ndab la boo xam ne bu ñu rattee soow mi euh, euh, gàtt gi wala yooyu ci lañ ko doon def moo tax sayyidatu maymuna radiyallahu taala anha wa ardaha nee na euh, keroog nit ñi bésu Arafat comme ak jee ñu génn dafa tàngoon ñuy la nit ñi di naan ndax yonent bay saa saam dafa woor bi sub arafaatam déet wala déet nee na ma daal di ko yónnee fa arsaltu ilayhi bi xilaabin wa huwa waaqifun fa shariba minhu wan naasu yanzuruun sayyidatu euh, Maymuna radiyallahu anha bint al-Haaris al-Hilaliya euh, di bàjj di di tàntaay sayyidina Xaalid ibn al-Waliid sayyidina Abdullah ibn Abbaas radiyallahu Euh, xilaab boo xam ne lu ñu rattal yonent way saasaam ci benn loo xam ne bu ñu rattee ci lañ koy def ma yóon ma yónnee ko ko mu ngi taxaw fa jabalu rahma foofu la mu fa taxaw ca mawqif ba ca taxawaay ba pas ci kaw montagne bi ah, ak ci kaw xeer bi déedéet yonent way saasaam deful woon noonu léegi nit ñeen koy gis yonent way saasaam daal di naan voilà kon nag mu ngi noonu alxantamaak yooyu moom ak dabba ad dubba yooyu façon la woon yoo xam ne ci eh, kii la woon mooy yam tere woon yam doon tere façon ndab yam doon tere te Seydina Ibn Abbas doon ko wax taalibeem ba sa euh, moom la Hajjaaj mu jee faat waaw eh, Sa'id ibn Jubayr radiyallahu ta'ala anhu adduba waaw xam ne dañu doon ay yoo xam ne day fermenté après man a mandilaate waaw loolu yenent way sa sam par exemple yooyu moom dafa tere woon ne bu leen ko def waaw bu leen ko def parce que day gaaw fermenté li nga xam ne mooy boo ci defee yenn yi xam nga yi du luñ tere alhamdulilah jël ay doomi tàndar wala yoo xam ne kii nga del di koy sotti ci ndox def ko fenn def ci ndox mais façon ndab yi nii boo ko ci defoon day gaaw fermenté gaaw a nekk loo xamante ne day gaaw nekk sàngara léegi yonente may saa am tere woon ngir lo waaw kon loolu moom ay ndab la yoo xam ne yu mu euh, euh, tere woon ah? ah léegi nag bokk na ci yi nga xam ne ak dalwu waaw ak dalwu mooy nga xam ne mooy euh, benn bi mooy ak dalwu mooy bàkk waaw nga xam ne moom lañuy ñuy dugal ci teen bi ngir xëcc ndox ngir xëcc ndox ah. loolu hadis sayna anas bi nga xam ne siiw na te nañ ko fii ci Riyad bi bi mu nee kaw kaw bi mooy kaw kaw bi ñëwoon daal di tuur ndox ci bu jàkk ji <laughs> nit ñi daal di jóg ngir fa saaha bihi ashaabu nabi sallallahu alayhi wasallam sahaaba yi jóg eh, waaye nar koo pamti pamtee nar koo kawti li jënte ay mbiram ah yenente waay ne bàyyi leen ko summa daa bi dalwin ah eh, ci riwaay bi bu sayna anas am na boo xam ne dafa laaj bi dalwin beneen bi bi zanubin dina ñëw ci zanub min ma in fa sabbahu ala bawli mu daal di laaj eh, baagu ndox mu saal di ko ci sotti kon nag transition mooy beneen bi bi zanubin <laughs> zanub zanub mooy loo xam ne day def lu bari moo tax borom bi naan eh, ñi nga xam ne ñooy ñu weddi yàlla ñoom am nañ zanuban way baagu bàkkaar mooy ba feesal nañ bàkkaar yu fees ndab lu wees dell ci bàkkaar ka zanubi ashaabum comme Euh, seen ñi nga xamante ni ñooy seen mbokk yaa ñi leen jiitu woon ci mbon waaw ñoom am nañ ay yoo xam ne mu ngi leen di xaar waaw mooy zunub lool la <laughs> mooy day nekk loo xam ne euh, day rëy quoi fa inna lilladina zalamu zanuban misla zanubi ashaabihim fala yasta'jilun waaw ca suuratu zaariyaat ca ferma gis nga tooñkati seen borom yi di weddi yàlla ak bokkaale am nañu ay ay baaki bàkkaar yu fees <laughs> waaw yoo xam ne ak ay mbugal yu fees jàll ci seeni ndab di leen xaar comme ni nga xam ne ñi mel ni ñoom te woon leen ci kat corte mu ngi leen di xaar kon nag comme que ñu ngi jaar fa seen ñee jaaroon fala tastajilun bu leen leen yàkkamti fala yastajilun ñoom bu ñu yàkkamti naan ana mbugal bi kañ lay ñëw loolu jaru ko waaw boo tax riwaayu Sayyid Anas bi am na boo xam ne euh, dane euh, fa daa bi zanubin min ma yonent bay saa saam laaj euh, baag boo xam ne bu fees dell ak ndox fa uhriqa alayhi ñu daal di ko ciy sotti kon mu ngi noonee kon yooyu bari na dalwu bokk na ci waaw waaye bokk na tamit ci li nga xamante ne nii Eh, bokk na ci yi nga xamante ne yonent bay saa saa boo saxaaba yi dañ ko utiliser mooy ad dannu <laughs> ad dannu mooy daam zaaj <laughs> moom la wolof naan daam zaaj dam nun dinaa nun <laughs> mooy daam zaaj nga xam ne gaa yi bon xam nga temps sàngara xaraamagul woon gaa yi dañ ci doon def li nga xamante ne mooy eh, façon sàngara yi quoi <laughs> léegi nag ah, yonent may saa saam bi kii bi bi xaraamalee sàngara mooy xadiis boobu tamit tuddoon nañ ko fi Seydina Anas nee na Seydina Abu Talha mooy mooy bi ñuy wax ci wàllu euh, alxallu quoi bineegar <laughs> a ah, waxoon nañ la xadiis boobu euh, bi yonent may saa saam ne ko ah, anil xamri tuttaxadu xallaa mais yonent may saa sàngara man nañ ko def bineegar mu ne laa euh, déedéet fekk loolu noonu euh, euh, Seydina Abu Talha moo amoon ay jirim yu mu doon gérer jirim yi nag seeni waajur ay dinaanun min a lañ leen bàyyi ñoom daal seen seen héritage seen dono daal seen bàyyi daal xam naa sommelier la waroon a doon ay njaq lii ci njaq yu fees ci sàngara la leen fi bàyyi léegi nag ah suñu boroom xaraamal sàngara Seydina Abu Talha ah ñëw ne kon xaaral mu laaj yonent way saa saa mais jirim yi nga xam ne moo leen toppatoo te ñoom alal ji ñor yëpp ci sàngara la nu may def mu ñëw ne ah am na yenn riwaay yu ne moom mii moo investiroon xaalalu gaa yi ci seen ci wàllu sàngara si léegi nag mu ñëw laaj yonent way saa saa yonent way saa saa ne ko ahriqil xamra waksiril binaan ne ko mais tuural sàngara si ta nga toj ndab yañ eh, mooy njaq yañ leen def <laughs> hmm? kon nag mu ngi noonee loolu ngir giloon a wane ci jàjj giñ ko jàjj waaye euh, surtout tamano jamono yooyu luñ lay door a tere boo leen fi mayee naan non bo waaw tuur leen ko après ngeen utiliser ko loolu du du soril nit ki euh, ci li nga xam ne mooy li nga xam ne moom lañ leen xaraamal te muy lu bees kon nag mu ngi noon ay awiyatul xamri la ah moo tax imaamul Buxaari yi noonu la ko tekkee kon nag mu ngi noonee kon bokk na ci yeneen yoo xamante ne ni ay façon ndab la yoo xam ne dañ ko doon utilise bokk na ñu naan Raabiya saxaaba yi radiyallahu anhum loolu it dañ ci doon def li nga xamante ne mooy ndox waaye eh, nga xam ne dañ ko doon teg ci gëléem gi eh, nga xam ne moom lañ ko doon yen eh, di ko bu ñuy tukki après muy loolu waaye nag Euh, am na nag ñoo xamante ne dañ ne noonoo moom si sàngara la doon nekk ah. mais euh, boo euh, loolu à vrai mooy doon doon nañ ci def gaa yi ñoo ci doon def lu ne mën nañ ci def sàngara mën nañ ci def leneen mooy hadith Ibn Abbas boobu radiyallahu anhu mu ne daa am benn waay boo xamante ne <laughs> bon xarit yonent ba saa saa loolu mooy dafa daf ko xamoon quoi xame ko xamoon avant mais comme que saa daa bari lu muy tukki mu ñëw nag. nit ñi ne yenent bay sa saam daal dem na Medina mu kontaan mais xaaral ay saa waa ji waaye xaaral ma dem mu ñëw di ko indaaleel kado quoi indaaleel ko kado boo xam ne benn ndab <laughs> raawiya gi <laughs> boo xam ne sàngara la ci duy ba mu fees waaw ñëw ne yeneen saa salaam kado baa ngi yeneen saa salaam ne ko xanaa xamoon ne yàlla daa xaraamal li mu eh, man xaw ma ko woon de <laughs> non loolu xaw ma ko waaw ah. ci xaw ma ko voilà <laughs> voilà kon loolu mooy raawiya la indi woon Seydina Ibnu Abbaas dane waa ji dafa ñëw te ne benn waay ahda li Rasuulillah sallallahu raawiyatan raawiyata xamrin voilà kon waa ji mooy waa yi nga xam ne ba mu ko waxee yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ko benn waay ñëw am lu mu ko déey yàlla daa saam ne ko xanaa xamoon nañ koo xaraamal waa ji xaw ma ko woon yenn waay nekk ci ñëw ba ci nopp waa ji daal di koy ci benn affaire yeneen saa saam ne ko eh loo ko wax <laughs> lan nga ko wax même waa ji ne ko ne ko mu jaay ko comme que dañ koo xaraam yeneen saa saam na ko inna alladhi harrama shurbaha harrama bay'aha yàlla bi tere ñu naan ko moo tere ñu jaay ko. waaw naa naata la ah comme que daal affaire bi naan ko lañ tere mais nañ ko jaay yoneen saa salaam mu dee ko waa yoneen saa salaam laaj ko loolu dañ ci xam ne léeg-léeg yenn secret yi moom jar naa laaj ban façon secret la la wax <laughs> yow waa ji ñu koy teralu baaxul nga ñëw di ko di am loo koy déey xanaa loolu mooy plan B <laughs> <laughs> waaye bokk na ci yeneen kon bii nga gis mooy bi ndap bi mooy eh, dañ la wax yi nga xam ne saxaaba yi dañ ko utiliser kii saxaaba la mais xamul woon ni mu demee yonent bay saa saa mais saxaabaam yi <laughs> waaye bokk na ci façon ndab yi lii dañuy xamaale yu eh, yu am solo la nga xamaale ci ndab yi ñu doon utiliser jamono yonent bi alayhi salaam ak ziqu <laughs> ziqu waaw ziqaq ziqu moom dañ am ndab la woon boo xamante ne nii dañ ci doon def kii nu mu tudd lem waaw lem moo tax boo gisee ci wàllu zakat est-ce que est-ce que lem am na zakatam déet xadiis ba ciy wax ziq gii la doon utiliser kon ziq ci la waaw ziq ci affaire yi la ci façon ndab yi nga xamante ne eh, yonent bi alayhi salaam jamono yi mooy gars yi dañ ko doon utiliser jamono yooyu la waaw di ci def li nga xamante ne mooy. lem waaye eh, al imaam as-Sa'alibi rahimahullah nee na waaye tamit mën nañ ci def li nga xam ne mooy sàngara ak li nga xam ne mooy bineegar waaye eh, nee na nag moo mbir mi ci lem nag loolu la gën a siiwe waaw mooy ci lem nag la gën a siiwe waaw moo tax yonent bay saa xadiis boobu naan fil asali fii kulli ashrati aziqin ziqun <laughs> waaw <laughs> loolu moo tax gaa yi jàpp ne lem day am zakat ci hadis bi lañ koy teg waaw mais e, fukki fukki njaq waaw lem yu ne na ngeen ci génne benn loolu nag ci der la doon nekk ziqu ab ab ci der lañ ko doon defaree boo seetloo ñoom seen ndab yu bari der la ak xeer ak ak li nga xam ne mooy e, li nga xam ne mooy e, bois mooy garab yu ñu gor wala yu mel noonu daal di ko ciy def léegi kon ziq ngoog am na tamit as-sajlu as-sajlu mooy euh, gaaru baag la bu rëy boo xam ne day fees ak ndox waaw nga xamante ne euh, euh, sijaal sudwul loolu lépp mooy pluriel bi nga xamante ne nii am ñëw na ci xadiisu kaw kaw boobu biñ doon wax sànq riwaay boo xam ne loolu wax suy naa anas bi mu ne waa ji daa tuur ndox ah. ci ci ci ci ci kii bi boobu boobu nag riwaaye Seydina Abu Hurayra moo ne sij la waaw Sey Seydina kile Anas gisoon nañ dal wala doon wax ak Zanub Seydina Abu Hurayra moom ci boppam dafa nettale boobu mu ne mooy waa ji jóg ba pare ne allahumma arhamni wa muhammadan wala tarham maana ahada ah waa yow julli ñaari daal di jóg ne yàlla yàlla nañ ma yërëm man dong laa wax ak muhammad mii laa wax ku dut ñun ñaar bu leen yërëm yoneen saa daal di tourné <laughs> ne ko yow waa yow bu <laughs> doon waxi tey waa yow sëriñ bi laqad hajjarta waasi'an yow daal di ngay xatal lu yaatu de waa ji tuuti mu jóg tuur ndox ci jàkk ji foo gisoon nañ xadiis boobu nit ñi daal di gaaw jóg jëm ci moom na Abu Hurayra nee na yonent bay saam digal bi sajlil mu ne ahriqu alayhi sajlan min ma aw dalwan min ma waaw innama pare mu ne innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin gisoon nañ ko ci Riyad bi mooy kon sijl eh, eh, muy as-sajlu bopp eh, loolu ci façon baak yi la yoo xam ne façon yi nga xam ne dañ ko doon utiliser jamono yonent bi alayhi salaatu wassalaam bokk na ci ñu doon utiliser satiha muy satiha dañuy wax satihatu wala wala loolu ab ab genre za ndaam zaaj la yoo xam ne ci kii eh, la doon nekk ci ci ci der waaw lañ doon nekk nga xam ne dañ leen doon boole mooy dañuy nekk ñaar xam nga léeg-léeg kaw kii eh, arab yi dañ ko doon def comme que ndox daa manqué woon te xadiis bi doon wax xadiisu <coughs> eh, bi doon wax ci wàllu Tabuk am na xadiis buy nettali ci mbiru Tabuk keroog bi nga xam ne ci lañ ñëw Euh, euh, fekk benn femme boo xam ne ñoom Seydina Imran ibn Husayn Seydina Ali ibn Abi Talib yonent bi alayhi salaam ne leen dem leen ngeen wuti ndox ñu gis benn nda ndaw soo xam ne mu ngi nekk mu ngi mu ngi toog ci gëléem ñaari daam zaaj yi nekk ci wet yi mooy daa jël ay bag yoo xam ne da leen a duy ba mu fees benn bi di lang côté bii benn bi lang côté boobu euh, Satiha noonu lay niru moom façon boobu la te loolu Salamatu ibn al-Akwa mi gisoon. da doon nettali woon nañ nettali bi euh, ghazwatu fi qarad euh, mu ne ci la ko amir mooy mbokkam bi daal di woon dab bi satihatin boo xam ne daa indi euh, benn ndab boo xamante ne benn ndab boo xam ne mooy ci der la boo xam ne min labanin ah mu ne ak boo xam ne wa satihatun fiha ma fa tawaddatu wa sharibtu ma daal di ciy jàpp daal di ci naan ci beneen bi nga xam ne moom soow moo ci nekk kon loolu satiha bokk na ci li nga xamante ne nii bokk na ci mooy mazada yi rek waaw faam yële mazada tey ni lañ yoroon ba euh, Seydina Ali na e eh, yow foo jële ndox ndaw si na ko lan ndox gis nga démb heure bii falaa jële fa ma jële ndox foofu la Seydina Ali xam ne radiyallahu anhu lii moom il n'est pas question ñuy dem ba foofu vingt quatre heures ñu ne ko topp ñu mu naan e fu ngeen ma jëme mbaadu ci ki nga xam ne moom la saabi waa Quraysh fekk def nañ seen seen euh, publicité diabolique ñu doon def di wër ci dëkk yi di yàq der yonent bi alayhi salaatu salaam fam ba moom ca àll ba la nekk daan baa du ci koom ngeen ma jëme Seydina Ali radiyallahu ak ñi mu àndoon xam ne de toute façon ñun même bu dee waxuñu loolu mais ki ngay wax mooy ki ñu jëm rek ay wa topp ñu ñu dem yonent bi alayhi salaatu salaam daal di euh, jël barkeel ndox mi ba pare daal di ne nit ñi aywa dajale leen lépp lu ngeen yor fii ci wàllu lekk ak yooyu ñu dajale mu daal di koy jox femme bi ne ko femme mu ne ko léegi est dañoo laa wàññil xoolal sa baag yi dañu laa wàññil dara femme bi ne mais ndox mi daa mel daa gën a bari mu ne léegi dama femme man di kii mu ne gis nga kii nii moom soit li muy wax ne yonent la lool la walla rek. man de masu ba ma dundee ba léegi ak ba may dégg ba léegi masumaa dégg bu dee na du yonent moom ku dàq njabar ka waa ji diggante asamaan ak suuf looloolu amul yéen tet tet yu bàyyi yëpp sama ndox mi de utiliser nañ ko ba pare mel ni daal gina fees ba pare <laughs> jël ay mbir jox ma kii soit ab soit li muy wax dëgg la yonent la wala rek mu nekk koo xam ne moom c'est le plus grand magicien de tous les temps moom loolu moom il faut pas déconner moom <laughs> waaye fa am ba mujj na tuub bokk na ci façon yi nga xamante ne moom la yonent bi saa salaam doo utiliser gisoon nañu ko mooy bi muy tere di naan min fami siqaa yi waaw as-siqaa voilà mooy as-siqaa nga xam ne ci der la doon nekk tamit nga xamante ne gisoon nañu xadiis boobu yonent bi saa salaam doon tere kuy naan e, e, ñëw ci buntu mooy ki ki ki kimij gi kimij gi kimij la wolof di wax <laughs> waaw daal di ñëw rek daal di yoor affaire bi yow te gisoo la ci biir. juutal di naan loolu yonent bay sa saam da ko doon tere te loolu gisoon nañ ko Seydina mooy hadith numéro sept cent soixante-trois yonent bay sa saam Seydina Abu Hurayra mu ne naha rasulullah sallallahu alayhi wasallam an yashraba min fi siqa'i aw al qirba al qirba al qirba gis nañ ko de wala waaw mooy benn la rek mooy façon kii la woon si der te gisoon nañ ko foofu nga xam ne euh, euh, soit lee dañ ko doon duy teg ko noonu wala ñu lonk ko fenn takk ko waaw bu dee bu ñu takk la loolu la ñu ñu lay doon wax naan la garaawul bu dee bu ñu takk la ndax bu boobaa ay façon euh, yi euh, yiy dox dugg ci day du mën a nekk comme benn jaan boo xam ne bu sew doo dugg ci place di xaar boo jëlee téye nag moom rek mu dugg sa biir bi comme ni mu dale woon waaja waaw loolu euh, siqa ak xirba loolu bokk nañ ci yi nga xamante ne kon yooyu gisoon nañ leen hmm? waaw ak bi nga xam ne moom la yonent may saa saam doon wax ne maa leen tere woon nahaytukum anin nabiizi illaa fi siqa fashrabu fil asqiya kulliha wala tashrabu muskira voilà kon nag eh, ak eh, maa leen tere woon ngeen di naan ci eh, nabiiz moom lañ doon wax sànq jël ay tàndarma wala yooyu sotti ko def ci benn koo xam ne ndox a fa nekk bàyyi quelque fan loolu nag da yonent yonent may saa mu dépassé fan parce bu fermenté yenn fermenté yi. Ah, day nekk loo xam ne man naa yóbbu nit fu soro soro sore sore sore bokk na ci façon yooyee la nga xamante ne nii bokk na ci mooy ashajbu bu bokk na ci façon yi nga xamante ne yeneen lay saa saam dañ ko doon utiliser waaw eh, ci façon ndab yi lañ ci façon façon yi nga xamante ne bari woon nañ ñoom luñ ko doon utiliser am na nag ne moom benn kii la baag la waaw waaw ci baag yi la bokk te loolu ñëwoon na ci benn xadiisu ibnu abbas radiallahu anhu ma wa ardaahuma eh, keroog bi nga xam ne nee na ci la fanaan ci kër eh, bàjjan am bon tantam sayyidatu maymuna fekk yonent bay saa saam foofu la nekkoon biñ jógee mu ne yonente may saam daal di jóg daal di jëm ila shakbin min ma'in wa tawadda wa asbagha al am na ci yenn riwaay yi noonu la ko nettalee mu dem ci benn shakbun min ma mooy loo xam ne ci der la woon boo xam ne daa amoon ndox kon shakbu ñu gis ne euh, euh, euh, bokk na ci li nga xamante ne nii bokk na ci ak hadith naa Jaabir boobale radiyallahu anhu nga xam ne yonente may saa ko yaa Jaabir naa di bil bil wadu demal indi loxu njàpp ah ma ah ndoxal njàpp <laughs> ah man dajuma ci mbir yi dara de yonente bi alei salaatu salaam mu ne benn waay eh, ci waa Ansaar eh, daal di dem eh, indi benn kii quoi ashjabun lahu ala ximaara waaw indi ko benn loo xam ne yu ñuy def ndox kon ñoo xam ne loolu ci ashamnu ashamnu ah loolu mooy bépp façon der boo bépp façon ndab boo xam ne moom moo gën a général ci der lañ ko defare waaw dañ ko bépp wuñ defare ci der rek ashanaanu mooy ah, mooy pluriel bi ashannu wala ashannatu ak ashanaanu kon loolu eh, eh, eh, imam ibn abbas radiyallahu anhu ba léegi soloo na kene yonent bay saa salaam keroog bi mu fanaanee foofu am na boo xam ne loolu la utiliser dane dafa nekk yonent bay saasaam dafa jóg ila shannatin léegi nag fa tawadda min shannatin bokk min shannati wadu mu jàppe ci ndox baag boo xam ne ndoxa ci nekkoon bu ñuy jàppe fa qumtu fa sana'tu kama yasna ma def ni yonent bay saasaam def diñ jógee ci guddi gi noonu kon loolu bokk na ci façon ndab yi ak tassu tamit ci la tuddoon nañ ko nga xam ne yooyu ci façon euh, cuivre yi la ndab yi nga xam ne ci cuivre lañ koy defare nga xam ne yooyu tamit bokkoon na ci li nga xamante ne nii euh, euh, bokk na ak ndrag bi nga xam ne euh, buñ doon nelaw dañ ko doon utiliser ngir buñ mënee jóg guddi daal di ciy tuur ndox waaw loolu dañ ko doon utiliser mu ngi noonale loolu kon bokk na ci waaw kon loolu lu ama am solo la bokk na ci tamit al okkatu nga xam ne moom beurre yi lañ ci doon def beurre waaw <laughs> moom boor lañ ci doon def di ci def li nga xam ne mooy beurre waaw wala Ummu Malik al-Bahziya anha moom daa nekkoon koo xam ne kaanat tuhdi wala tahdi fii okkat fii okkatin laha samanan ila rasulillah sallallahu waaw bokkoon na moom ndaw soo xam ne da doon defar ay bërëm di ko def ci yooyee ci okka jooxee di ko yónnee yonente bi alayhi salaam kon nag loolu nga xamante ne nii eh, lu ama am solo la bokk na ci façon ndab yi nga xamante ne yonent mi alayhi salaatu salaam da ko doon utiliser eh, am na tamit luñ naan ulba loolu am nañu ne ndab la wur rëy yoo xam ne bii nag ci deru gëléem lañ ko doon defare waaw am ñu ne noonoo ci wàllu der kii la quoi bois la waaw comme qadahu dax mu ñoo yoo xam ne dañ ciy mën Euh, di ratt soow di ko ci def nga xam ne day rëy quoi euh, loolu tamit ñëw na que ne yonent bi alayhi salaatu salaam ci xadiisu sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha yoroog bi yonent bi alayhi salaatu salaam di génnaan ne waxoon nañ ko sànq mu ne te ci kanamam bayna yaday rakwatun aw ulbatun ma'in faja'ala yudxilu yadahu fil ma'i wa yamsahu biha wajhahu muy dugal loxoom ci biir euh, récipient boobu di ci laal ndox mi te tamit di ci euh, euh, di ci massa li nga xam ne mooy xar kanam kon loolu ah, euh, bokk nag tamit ci yeneen xaaruura tamit ci la waaw nga xam ne yooyu ci zujaaj lay doon mooy ci verre waaw ci verre la doon nekk loolu it xam nga alxuraan xawaariira min fidda waaye am na am na am na am na hadis bu ko doon bu koy wax boo xam ne nañ ko gis eh, ma ñenn ñu ne non est-ce que juumul <laughs> parce yu da am de waaw mais xaar xaaruura ah eh, gisoon nañ yaay Ummu Sulaym waxoon nañ la ko yaay Seydina Anas radiyallahu anhu annahuma eh, nga xam ne da doon bàyyi yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu doon nelaw ñoom dañ doon fexe di récupérer ñaqam di ko def ci xaaruura ji benn bés ñu koy def yonent bay saa saam daal di leen seetlu ne la fekk da doon nelaw <laughs> xéewul wala ko mais looy def nii ah <laughs> mais looy def nii yaa umma Sulaym wa umma Sulaym looy def nii fekk mu ngi yor xaaruura gi si <laughs> naanas moo ko doon wax mu ne yonent bay saa saam daa ñëw suñu kër di di sieste di nelaw sama yaay jóge nee wa ummi bi xaaruuratin indi benn flacon lañ koy wax mooy ñuy def parfum yi mu indi yi nga xamante ne nii mooy parfum yi ah bi nga xam ne ci la ko indi euh, après muy muy muy recueillir yore sallallahu alayhi wa sallam di nelaw ñaq muy recueillir ñaq gi di ko ci def yore sallallahu alayhi daal di yeew ne ko mais yaa umm ne ko umm Sulaym looy def nii mu ne ko sa ñaq gi moo gën a neex ci suñu suñu misk yi ñu yor sax sa ñaq gee ko gën a neex <laughs> moo tax ñun dañ koy ak moom la jël <laughs> voilà <laughs> bokk na ci xirba xirba waxoon nañ ko voilà xirba bon boobu gisoon nañu ko ah, nga xam ne baag la boo xamante ne dañ koy jël wala loo xam ne dañ ci euh, di di di nàndal nit ñi gisoon nañ Seydina euh, kan moo ko wax Abu Qatada voilà radiyallahu taala anhu moom la doon wax ne moom laa yoroon yonent bay saa saam ne ma euh, miida agoo gën mu doon wax mu indi ko léegi mu daal di koy indi ko waa kon loolu it daal woon nañ koy gis bokk na ci li nga xamante ne moom la am na yeneen ak yeneen ak yeneen foog naa dañuy yem ni alxol alxol la <laughs> tamit ci la waaw mooy euh, nga xam ne moom la doon wax ne euh, ida balagal ma'u qullatayn <laughs> waaw xulla am nañu ne loolu euh, kii la ab ndab kii bu ngand la boo xam ne defukaayu ndox bu ngand mooy xilaalu hajar yooyu le waaw yonent bay saa saam doon wax ne hadis mawlana ibn Umar bu ndox mi yemee qullatayni dootul yenooti sobe voilà am na yeneen kum-kum kum-kum ci la nga xamante ne dañ ci ndàndal ci wàllu nuxaas la nga xamante ne nii loolu it ñëw na ci ay hadis comme ni nga xamante ne imaamul Buxaari rahimahullah eh, eh, xam nga loolu gisoon nañ ko bim naan li gën a néewle li nga xam ne mooy mbugal yawmal qiyaam ki ko gina woyof le nit la koo xamante ne dañuy jël dëgg tànkam ci suufam ñu def fa ñaari xal nga xam ne da ciy baxe li nga xamante ne nii eh, mooy eh, yuur gi da ciy baxe waaw comme nga xam ne cin li wala moom lay baxe waaw kum nga xam ne kimit gi day day xat waaw kon kum-kum Euh, nga xam ne ci fer la kii lay nekk du nekk euh, derde ci cuivre lay doon waaw moo tax mu ne day bax day bax comme ni nga xam ne noonu la cin al mirjal tamit ci la moo tax xadiis ba ne yonent bi alayhi salaatu salaam bu doon euh, julli te gisoon nañ ko dënn bi day mel ni day riir comme riiru al mirjal mooy cin al qidru tamit ci la mooy cin loolu it gisoon nañu ko te tuddoon nañ ko bu ma juumul bokk na ci waaye bokk na ci mirkan mirkan loolu benn euh, kii la boo xam ne dañ ci doon def ndox di ci sangoo moo tax Sayyidatu Aisha bi mu ne yonent may saa dañ doon sangoo ndox ci benn mirkan waaxid benn euh, mirkan euh, waaxid genre baignoire baignoire bon pas baignoire baignoire dafa rëy mais mooy benn ndab la bu ñuy teg comme benn paan wala suuf boo xamante ne ñuy asandoo mu naan ko desal ma mu ko desal ma loolu mooy mirkan loolu ci la ci façon yi mépp xara gisoon nañu ko mooy bi nga xam ne moom lañuy ñuy jàppe eh, nga xamante ne nii eh, dañ ci jàppe loolu gisoon nañ ko keroog ak ah yooyu yëpp tamit eh, yu ñuy doon utiliser jamonoy yonent bi alayhi salaatu wassalaam mais loolu mën na dugg rek ci mithara moom mooy lépp loo xam ne day dem ndox rek boo xam ne moom lañuy jàpp bokk na ci mihras ah loolu nag aw xeer la boo xam ne bu yaatu nga xam ne day am ndox mi ci jàppe ah nga xam ne mbir yi eh, ndox mi da ci eh, man a génne nit ñi di ci jàppe mihras loolu tamit eh, boo am na ci yenn yi nga xamante ne nii ñëwoon na ci xadiis bi nga xamante ne nii mooy bi Seydina Abu Hurayra ne yonent bay saa saam nee na bu kenn iza stayqana ahadukum min nawmi Ah, na sotti ci bu kenn yeewoo ci lay nelawam bu mu jël loxoom rek dugal ko ci biir ci biir euh, récipient bi nga xam ne ci la ndox mi ne mooy na ko juutal sotti ah ñetti yoon ndax moom xamul fan la loxoom fanaan léegi al as qaysu al asja'i na ko mais yaa Abaa Hurayra fa kayfa idaa ji'naa ilaa mihrasikum waaw bu ñu ñëwee ci seen mihras gi nag waaw <laughs> nga xam ne ndox mi day mën a nekk ci biir ñu ci jóge comme genre robinet lay ñëw ah. waaw léegi kon mu ngi noonee kon loolu lu ama am solo la euh, mii ba waxoon nañ ko loolu it ci la euh, moom mi taxara benn lañ ah ah moom la waxoon Abu Qatada ci xadiis bu gudd boobu ñu la doon wax sànq mu ne yaa aba yaa itil mii ba ne ko denc ko dina am dina am li nga xamante ne mooy naba waaw mu ne yow Abu Qatada indil ma ndox mi nga xam ne fi nga def euh, njàppukaay bi loolu yi gisoon nañ ko. am na yeneen ak yeneen ak an-naqiir yooyu bokkoon na ci nga xamante ne euh, da ko doon tere voilà nga xam ne ci gàttu dattu tàndarma yi lañ ko doon garabu tàndarma yi doon ci def seen euh, euh, yooyu ñuy def façon jus yooyu nga xam ne mais da doon gaaw fermenté mu ko doon tere moom alayhi salaatu wassalaam ad-dubba an-naqir wal muzaffat ak al-hantam yooyu tuddoon nañ leen eh, am na yeneen ak yeneen al-watb bu tamit ci la nga xamante ne dañ doon rat li nga xam ne mooy eh, gàtt yi mooy eh, gëléem yi wala ratt xar yi wala bëy yi nga xam ne moom ndox kese lañ ciy def ah lool kese lañ ciy def waaw ndax yeneen tuwaay saa saa doon wax ci benn xadiis Seydina Abu Saïd al-Khudri bi mu naan laa yahillu li ahadin yu'minu billahi wal yawmil aaxir waaw fekk bon mooy doon tere ki nga xam ne day nag jël bañ a fa kii bi jëleem gi wala xar mi wala lool mooy liñ naan sol ko ba mu yàgg nga xam ne dàq doomam yi ko war a nàmp yëpp kenn du ko nàmp ba mu ba ba ween yi daal di diis ñu foog ne kuy ñëw di ko jënd. nga jàpp ne yi ah, bari na soow ndekete yoo waa ji moo jàpp moo moo moo tëj xaram yi waaw après foofu la wax bu ngeen nekkee foo xam ne fara ay tumul wat ba awir rawiya aw istiqa min al ladam min al laban fanaadu ashaab al ibli salaata voilà kon loolu bokk na ci la nga xamante ne bokk na al jilaabu ci la waaw boobu moom siiw na waaw nga xam ne moom dañ ci doon def Euh, ay mbir euh, yoo xamante ne ndox nga xam ne ci der lay nekk waaw loolu en nag ci bu gàtt la doon doon waaw nga xamante ne moom lañ ci doon def al aljiraab daal di ciy def li nga xam ne mooy euh, liñ ciy def bokkoon na tamit ci yi nga xamante ne hadith yi naa jaabir yi ñëw na bi mu ñëwee ci soxnaam sa lu mel noonu indi fa axrajtu lii fa axrajat lii jiraaban fiihi saa'un min sha'ir voilà mooy bi ñuy xam ndax keroog rek na man seet naa yonent way saasaam dafa xiif ah voilà mu ne ah ñun de benn as gàtt fi nekk après ak koo xam ne mu ne ma génneel ma jiraaban ab besace boo xam ne fii sa'un min sha'ir lu mel ni euh, saa ci wàllu pepp moo ci ne woon kon loolu yëpp euh, euh, bari na bari na bari na bari na bari na bari na wallahi bari na yooyu nag lu am am solo la lii nii <laughs> ah. waaw kon euh, am na yeneen a ah, mais bon am naa nañu yem noonu <coughs> <coughs> boo ci bëggee lu gën a yaatu bu am solo bu ci euh, euh, ak docteur Muhammad ibn Faris al-Jamil daal di def waaw nga xamante ne al aliyatu wal awiyatu al mustaxdama fi al ahd an-nabawi noonu la ko tuddee waaw lu ama am solo al awiya al aniya ndab yi wal awiya ak mooy ndab yi ba léegi ñuy def aniya mooy euh, euh, ustensiles yi yi nga xam ne moom lañ doon utiliser jamono yi yonent bi alayhi wassalaam boo fa demee ginnaa yaatal li nga xam ne mooy lii nii kon nag ñu yem noonu <laughs> insha allahu taala wallahu taala alam kon bii di ñëw kon pare na ci loolu alhamdulillah kon gis nga Ah, ndab yu bari woon nañu ah <laughs> yenn yi nag day gis ne euh, gaa yi boroom xam-xam ni ci boppam dañ naan bii waa ah, ndab rek la voilà léeg-léeg du ñàkk ne yenn yi même bi benn affaire bi la bu ñu tuddee moo am tur yu bari loolu it mën na ci am kon nag ci kaw noonu walillahil hamdu wal na ci lañu ñu jeexale kon wàll yi jëm ci wàllu kon ndab yi nga xam ne possible na kon dañ ciy jànge ke façon ndab yépp fekk ñu ngi laab mën nañ ko utiliser moo xam dañuy jàpp wala sangu set wala sangu beneen sangu rawatina ñaar yi ñoo ko jàpp sangu set wala dañ ciy lekk wala yoo xamante ne nii dañ ci naan wala leneen loolu fekk nekkul loo xam ne ndawal ora wala xaalis euh, loolu mën naa nekk léegi nag bii di ñëw mu duggal ñu nag beneen côté bi nga xamante ne nii mooy hadis naa Jaabir bi di ñëw sept cent soixante-seize mooy bi mu ne wa jawaazil kar xam nga kon jeexal nañ première fois côté wu intitulé lim tuddee buntu bi mooy baabu jawaazi shurbi min jami'il awaani tahira ghayri dhahabi wal fidda euh, possibilité naan ci mbooleem ndab yi yi nga xam dañoo làpp wuuteeg or xaalis wa jawaazil kar'i possibilité kar mooy sëgg di naan noonu saa nga am kaas wala sa loolu nag lay ñëw ci xadiis yi naa jaabir laata nag muy ñëw nag bu mujj bi lim naan wa tahrim istimaali inaa'i dhahabi wal fidda